ñu dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam biñ ñëwee ñu daal di koy wax mu ne leen képp ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp bu leen ko topp lii laa leen waxoon lii laa doon jamono jooju ne moo tax euh, mazhab yi am ci euh, ulama suuf yi ñenn ñi comme sëriñ bi lum la digal ne sëriñ bi taalibe bi daa war a def même bu dee ni liñ ko digal ci biti ñi day ko gis ne lii ak mooy yàlla la mais na ko topp rek ñeneen ñi ne déedéet mooy ñi ne déedéet mooy loolu dëgër mooy ne yow waxuma ngay am doute ndaan est lu xaraam la am lu xaraamul la de mooy boo gisee ne lii même bu dee ne daf lay nattu mais na la nattu bu lay nattu na la fekk yow nga ànd ak sunna yonent ma lay saab moo ne man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen digal yàlla bu leen bi gën que ko def yow maa leen ko wax man nag je suis lu ay wax ay a ah, sëriñ diw la ma waaw sëriñ diw la sëriñ diw lu mu baax baax baax mbaaxam gi fan la ko jële sëriñ diw matul toq ci géeju yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun nag du ñu fi fekk du ñu fi bàyyi lu leer bëj lu leer dina leer jant njolloor muy xadiisu yonent bi alayhi salaam yi nekk ci saxiixayni xam nga Ali xadiisam bii Seydina Ali ibn Abi Taalib ah mi nga xam ne mooy kilifaay kilifaay awliya yi mooy seen kilifa moom ci boppam moo ko nettali ne ba'atha an moom laa wax sànq euh, bu kiiwu Seydina bi nekk sa kii nu mu tudd euh, Sahih Imaamul mooy lan këne Seydina Ali radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu dafa yónni benn sariya jiital benn ansaar yi mu digal leen ne leen yonent bi alayhi salaatu salaam bu leen digalee na ko topp mu mer mu mer waa ji mer ne leen est-ce que alaysa foog naa firiwuma affaire bi sànq waaw alaysa amarakumun nabiyyu an tuti'uni mu demee mu kii rek mer après ne leen est-ce que ci bi alei satu salaam leen ngeen topp ma ñu ne ko waaw hein balaa kay fa qaala fajmi'u li xataban dajale leen ma ay matt nu mu gën a gaawee gaa yi eh, dajale ay matt mu ne aw awqidu naaran fa awqaduha jafal leen ko mooy def leen ko jël leen safara si ngeen daal di koy ñoo mat yi ngeen taal ko ñu taal ko fa qaala mu ne leen udxuluha fa hammu mu ne leen dugg leen ci am ñoo xam ne na demoon nañ ba ciy bëgg a dugg wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dan ñeneen ñi nag téye ñi ci des am ñeneen ñu téye ñi ci des ñeneen eh ne leen farar naa ila ila nabii minan naar ñun dañoo daw daw dem mbon gañ newoon lañ jóge daw shirk gañ newoon bokkaale yàlla ñàkk gëm yàlla gañ newoon dañ koo daw ila nabii jëm ci yonent bi alayhi salaam ngir lan minan génne safara mooy dañoo daw safara ndax la ñu newoon mooy safara képp koo xamante ne jaamoo yàlla mooy ci safara nga ne. mooy képp koo xam ne gëmoo yàlla mooy yow fa nga ne safara nga ne waaw mooy ci safara nga ne kon mu ne leen e, ñun dañoo daw ñëw ci yonent mi alayhi salaam daal ndax suñu borom moo ne fa firru ilallah daw leen jëm ci yàlla daw ci yàlla nag jëm ci yàlla mooy daw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa firru daw leen ila allah jëm ci lool suñu borom subhaanahu wa taala kon loolu la ñu daal daw nee na ñun dañoo daw moo ne fa firru daw leen ila waaw daw leen jëm ci yàlla daw ci yàlla mooy daw dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne ñun ñun eh, ñeneen ñi téye ñi des ne eh, eh, attention ñun dañoo daw jóge ci safara daw ñëw ci yonent bi alayhi salaam ngir mucc safara léegi kon ñun nan lañuy ñuy ñuy digalee ñu dugg safara nag waaw mu ne fama zaalu dañuy nekk ci loolu xatta xamidati naar ba ni safara ji di giife daal di fay fa sakana ghadabu naka la safara si fay tombeek seen njiit boobu bokkoon ci wàllam saar meram giif mer gi giif mooy mu wàcc mu sedd mu ne fa balagha nabiyya sallallahu ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam ba ñibbisee mu yëg ñu yëgal ko mu ne law daxaluha maa xaraju minha ila yawmil wa ta'atu fil ma'ruf am na kenn inna wa ta'atu fil ma'ruf yonent bi alayhi salaatu salaam biñ ko ko waxee mu ne law daxaluha gis nga bu ñu duggoon safara soosu hein maa xaraju minha dootuñ ci masatee génn ilaa yawmal qiyaama ba yawmal qiyaam duñu génn ci safara soos mu leen di lakk ne leen wa taatu toppaate fii maaruf ci njekk lay doon njekk loolu lan mooy alquran ak sunna ku la woo ci lu wuteeg loolu dangay ngay bañ koor gi ñu nekk ku la ne bul woor nee ko jàllal fële kun hunaakar sa waay soit là-bas man damay woor léegi da ngay alkook bàyyi ko mu wax lu ko neex da ngay yow di nga torox wax naa la toroxi wolof du dara alkandey wolof du dara ñoo la nar a dóor kuur kese tous ñoo la bëgg assassiner mais bu dul loolu dara ak xonjom laat daal di lay jaar ci wàllu baatin loolu kese la loolu kese mooy mbir mi mais dara du la dal tous du la dal yow jàmm kese ngay am insha yow naka lañuy bàyyee moo tax képp ku ñu wax loolu moo tax boo xamul nag dañ lay tiital am na awaam yu bari bëgg nañu génn ci yenn caaxaan yi mais ñemewuñu amuñu fit bi parce que nag amuñu xam-xam fit fit day am na xam-xam fituk neen noonu rek du dem moo tax ku am xam-xam day am fit boo seetloo ku am xam-xam day am fit parce que moom mais c'est normal yow ci àdduna bi gaa yi ci lëndëm lañ ne buur yàlla bi nga xam ne mooy tànn di di di di gindi ku ko neex mu gindi la jox la jant ne la niira niital saw yoon ngay dem mais kooku waa ji nekk ca gannaaw ca biir mbalka ya saway ca suufu teen yu lëndëm ya naan la yow def attention di nga kooku yow est-ce que kooku kooku diñ ko gëm boo dee nit kooku diñ ko gëm boo dee ko xellu est-ce que boo dee ku xel ku nekk ca teenu lëndëm ya dina la fekk yow nga nekk ci yoon wi ah yor sa sa lampe bu leer bu la sa borom jox ngay niitu di dem moom mu nekk ca lëndëm ya yow sax mënoo ko gis moom sax mënulaa gis ndax fa mu nekk ak yow fi nga nekk dafa sore mu la yuuxu naan la di nga alku da yow di nga dugg ci kàmb nga koy gëm comme ni nga gëm loolu nag mooy yow moo tax. ki am xam-xam nag noonu la moo ko moom misaalam waaw ko buur yàlla mooy ki nga xam da koy defal nuuran yamshi bi waaw loolu la loolu mooy misaalam waa jooju moo tax képp koo xam ne da nga koy woo da da lay menacer ci yooyu mais bàyyi ko mu menacer dara la la manul dara dara ay ñii di woo ñii ñàkk julli daa am fu ñu ko teg teguñu ko fen teguñu ko fenn teguñu ko fenn kantaa diwa ko digal mooy loolu sax moo dul dëgg kan moo leen ko digal ban sëriñ bu mag sëriñ moo taxaw ne bu leen julli kan lañ gis kan lañ gis moo leen ne bu leen woor kan moo gis bu leen génne asaka kan moo leen gis mu ne bu leen dem màkka seen màkka ji def leen ko ci dëkk bii loolu kan moo leen ko wax ane kan moo leen ko wax ak ku leen dañ naan loolu façon amul ñoom ñoo ko waxal seen bopp mais même buñ nag table woon sax ne dañ leen koo wax mais wax jooju duñ ko bàyyi xel wax jooju duñu ko bàyyi xel pour pourquoi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam suñu borom nan lay waxe wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila ak aj màtt képp koo xam ne am nga possibilité bi benn yoon ci saw dund añ yenent bi aleyhi salaatu wasalaam digle mbir mi aj ne nit ñi yaa ayyuhan naasu xujju e inna allaha qad amarakum bil hajji fa xujju yéen nit ñi buur yàlla moo leen digal ngeen aj aj yeen ngeen naan diw nee na bu kenn aj nañu yem fii doy nañu màkka kenn na leen ko waxu diw waxu leen ko mooy tuuma yi ñu koy tuumaal dafa rëy sax mais dañ leen daan yéen li ngeen wax amul moo tax foofu la ñuy yem en plus sax yéen buñ nattable woon wàcc ak yéen ci seen bases gi ngeen nekk ba ne sox loolu sax moo leen ko wax te wal billaah waxu leen ko du dëgg dañ naan mais ku wax loolu yi kenn du ko toog waaw parce bi sallallahu alayhi wa sallam toppaate fii maaruuf ci njekk la ci alquran ak sunna waaw waaw man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'uhu jeex na ku leen fi digal mooy yàlla bu leen ko def waxoon naa la saa yooyu ku la fi kii nga am ñeenti soxna ab sëriñ lu man di doon naan la dalay may kenn nga juróomeel nga ne ko ah sëriñ man ñeent la am xam naa ko xam naa ko mu ñëw di ñeent laa am nga nga mu naan xam naa ko jëlal juróomeel nga ne ko ah xanaa mu wàcc kenn mu ne bul wàcc kenn ndigal la nga ne ko nag loolu du ndigal ndugal la maa bañ amarakum ndax lan amaraka bi ma'siya yonent bi sallallahu alayhi mooy kiy digle keneen kuy digle ku nekk daa ak digleem daa war a topp nekk lu dul di jottali digleem yonent bi alayhi wasallam ko fi digle nag lu wuteeg loolu ñu teg ko fële ak kaa inan man kaan loolu la imaam Shafi'i doon wax moom la imaam Shafi'i doon wax képp koo xamante ne maye ku fi moom daal fii ñépp xam nañ ne ah du ñu bàyyi waxu du ñu jàpp waxu kenn du ñu teg waxu yonent bi alayhi fee ngir waxu kenn ku man di doon waaw ngir waxu ku mu man di doon nag ku mu man di doon nag personne kenn ci génnul yow miy déglu ku sam xel dem kooku mooy ku mu man di doon ci la lu mu man di wax bu ñu xoolee mu wuteeg sunnaay yonent bi alayhi kenn du ko topp te nag yow gis nga yow mi ko bañ a topp dara du la ci fekk dara du la ci fekk ak wilaayam rëy nag dara même bu dee mooy xutbu zamaan dara du la mënal dara parce que mbir mi tous la la mënalul ay loolu moo tax ak féex nga ci war a àndal c'est pas que diw mooy diw mooy diw ba tax moom bu nee lii mu leer ni lii yow waxu man waxu naa la du looy loo naan est-ce que kii na am loolu nekkuñ ci domaine loo xam ne chaque moo ci ne dut mais lu leer ku ñëw fekk ci baar ngeen mu ñëw ab nga ànd ak ab sëriñ mu dox ba romb baar dugg laaj sàngara bu dee sàngara jël yëngal ne la naanal dangay bañ ay day transformé wu soow bàyyi leen waxu caaxaan yooyu soow gën a yomb ba bière loolu rek yàq la loolu loolu kese yàq la waaw loolu rek yàq la te boo moywul kon yow da nga bëgg wax sëriñ boobu day mujj nekk sa fii walla te yonent suñu alxuraan neewoon na wala tu'tu sufaha amwaalakum bu leen jël seen alal yi di ko jox ñi nga xam ne dañoo des waaw bu leen jël seen alal yi di leen ko jox waaw bu koo xam ne day fekk loo xam ne mën na koo jënd ay centimes wala deux cents francs mu dem jënd ci loo xam ne cinq mille lay jar ba pare ne da koy transformer mu nekk lii jar deux cents ko kan mi baax na est-ce que ko kan mi baax na moo tax waxi caaxaan yooyu ngeen di bàyyi ku la fi wax naan ay kii dugg ci baar bi naan la jëlal naanal bismillah nga ne ko déet bismillah moom manu ci ànd bismillah àndul ak sàngar dara bu la ci fekk ndax lan man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen digal ak caay-caay mooy ak mooy yàlla bu leen ko topp ku leen digalu mooy yàlla bu leen ko topp bu leen ko topp du waaw